waaw waaw mooy mu mbir maa ngi nii nii laa hawla wala quwwata kon xadis bi nii la jeex fi nii la koy imaamu Muslim indee kon gis nga ni mu guddee waaw Allah léegi nag ginnaaw njàngat lu njëkk bi kon gis nañ xadis bi daa am lu ko waraloon waaw mooy ana ban lëkkaale am ak suñu buntu bi baabu fadl qiraatul qur'aan naan la ah Abdurrahman ibn Abza li tax Naafi' def ko gouverneur li tax Naafi' def ko mu toogal ko vice gouverneur intérim mooy lan mooy parce moo gën a xam gaay alquran waaw innahu qaari'un li kitaabillah boroom xam-xamu alquraan la te di ko jëfe wa innahu alimun bil fara'id la njëkkaw alquraan te xam-xamu fara'id ci alquraan nga koy tëbbi ndax la ko boroom bi détaillé suuratu nisaa waaw ba pare nekk qaab te pour nga nekk qaab la budda laka min alquraan ngir nga nekk juge ci l'islam fokk alquraan nga xam maanaa yi xam atte waaw ayatul ahkam yi ak yooyu nga xam leen ba pare xam sunna lu bari kon kii raw na gaay kon nag kii il mérite ah de s'asseoir à ma place alors que je suis dehors je je je vais je suis en voyage maanaam naafe waaw say naaw mar kontaan kon lan fadl gëneel jàng alquran non seulement ci kaw suuf moo lay yëkkati boo ñëwee ca yàlla ngay gën a xam <laughs> xaaral ci kanam am na xadis buy ñëw laa xawla wala quwwata illa billah haw hmm. la hawla wala quwwata illa billah gis nga dernier xadis bi imam bi indi fii mooy xadis mille un xadis sayna abdallah abdallah eh, abdallah ibn amr ibn al-as dinañ xam bu yawmal qiyaamee boroom alquran ñim la rawoon ci àddina fii lu raw noonu lay rawee alaaxira lu raw loolu lay rawe aaxira nga xam ko waaw lii de mooy li ci euh, réew wala gox boo xam ne l'islam a fay dox wala ay jullit lañ al inna al qur'ana huwa al mizan <laughs> mooy balance bi bi nga xam ne ci ci lañuy pour ne quoi li nga li li nga fàggu ci lu baax wala casaan euh, euh, casaan euh, safaan la nga amul ci nga koy xame waaw mooy ay jullit yu nekk xam nga kan lañuy féetali kaw saa su ne ahlul qur'an xaafizul qur'an waxoon naa la keroog ki xolam ki xolam takk al qur'an manu la ki nga xam ne xolam takkul al qur'an am na jamono yi ma yi ñu demee Sénégal pas dem fa vacances non boobu xaajuma woon ñëw ñëw ma woon France pas xaaj benn témoignage bu ma doon dégg benn émission la wala benn cassette laa ko déggoon am gaa yi benn oustaz la woon bu doon wax ci mbiru taliban yi xam nga temps dañ leen a diaboliser surtout 2001 ak. onze septembre ak yooyu nga gis gars yi di leen diaboliser nga gis jullit ñoo xam ne jullit lañ yoo xam ne wallahi alladhi la ilaha illa huwa ñooñ bu leen yàlla jéggalul wallahi loolu ñu doon wax ci ci seen mbokki jullit loolu mën na leen a alal ci ñun wolof waaw yow ñun ñu nag ñoon ñoon ñi jiitoon Afghanistan ñu leen wax les talibans ñun ñoom kan moo gën tegu ci diine kan moo gën a takkook alxuraan nañ wax rek te objectif te yàlla tax ça fait même pas photo loolu rien que di ñu comparer rek yëfu font la ak tay tay ci wàllu kan moo gën a takkook alxuraan kan la ak dundam gën a takkook alxuraan ñoo am nax lu ak Sénégal yi nañ wax te yàlla tax wallahi shattaana maa bayna saraa wa suraya xaaju yoo bokk ak ñun gisuñu sax seen poussière gars di leen ñàkk lu ñaaw lu ne parce que seeni noon di les américains wax nañ lii télé yi ñun dañu nekk réew yu feebar suñu lépp ñu ngi koy jële ci médias occidentaux yi lépp lu ñu wax ñu naan saa segg dañuy jël sa mbokk jullit di la ko diaboliser ba yow moom yéeféer bi ngay gën bëgg ko sa mbokk jullit waaw farra tasut divise pour mieux régner waaw waaw wal iyaazu billah temps yooyu laa déggoon ci rajo am nag ñu doon wax ci ngir dénoncer affaire boobu noonu ak gars yi ñu leen di diaboliser wax yi ñuy wax waaw waa ji ne taliban de am na loo xam ne ñeenaa ko ci ñoom lu rëy rëy rëy rëy nu mel nii la ko waxee parce que li may wax ay vingt ans et quelque la wala ëpp na vingt ans mu ne ñoom. bu ñu nekkee nii gis nga ki mokkal alquran bu ñu nee fenn ànd fenn ab lal ne fa kenn du nangoo toog wala fu kawe ñi ja ñi jàng alquran ki mokkal alquran moom lañuy ñuy bàyyee ci kaw ñi ci des nekk ci suuf bu ñu waxee ñu ne ñun du ñu nangoo toog ak alquran féeteeg moom côte à côte <laughs> du ñu nekk alquran yooloo de <laughs> day féete kaw waaye duñ ko féete kaw. ñoom ñu ne non yow yaa war a nekk ci kaw ndax yow yaa yow la nekk ci sa xol lépp luy kàddu gi yàlla alquran gi lépp mu ngi sa xol te ñun nag meluñu noonu kon bañu ci suuf xoolal gëdd boobu waaw waaye ñun dañoo yiis rek waaye Cheikh Ahmadul Khadim dañoo yiis ginnaaw gi rek radiyallahu li li ñuy nettal naan dana kii yi la doon alquran yi boo demee nii fi doon nekk alquran yi fi gën a baax ci néeg bi fal alquran la fa teg di ko cuuraay di ko poisson rek yaa kitaabal karim yi waaw tedd bi waaw <laughs> yaay te di ko bakk ci xasidaam bu siiw googee yaa kitaabal karim waaw caaxaankat yi jël ko di ko dugal ci ay way te kenn waxu leen dara wal iyaazu billah wal iyaazu billah jël xasidaay ak Cheikh Ahmadul Xadim di ko def ay way kenn waxu leen dara mel ni mbir mi dafa normal wallahi laysa bi normal hada looloo sori normal looloo sori normal kenn wala man boobu dégguma koo xamante ne nii wax na ci dara waaw bu dee nag am nañu ko dégg neew ma déet amul waaye man li ma dégg laa wax waaw li ma dégg moom laa wax te ku xam li nga xam ku wax li nga xam tooñoo waaw waaw yaa kitaabal karime anta habibi wa xalili wa qabla kunta tabibi waaw waaw yow téere bu tedd yaay sama soppe yaay sama xarit yow dong yaay ki may faj yaay sama médecin <laughs> yaa subhaanallah yaa subhaanallah c'est ça bu ñu xamoon loolu lañu waroon a nekk loolu la waroon a nekk loolu nga foog ne ci ay musique approprié na ci ay kënjën kënjën wallahi laa waaw wallahi laa waaye ñun daal sawaay ki yoboon nañ tom nañ nañ continuer quoi <laughs> kon alquran boobu nag réew mu jaar yoon gox bu jaar yoon jullit ñoo xam ne lii seen busol mooy alquran ka ko yor bokkul ak ku ko yorul déedéet moo tax Naafi am na Abdul Haaris doxale nii Seydina Omar xalifatu Rasuulillah alayhi afdalu salaam kontaan ci li mu def ba pare ne ah lii nga def de di déggoon naa seen yonent waxoon na allahu akbar inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yada'u bihi akharin yàlla de subhanahu wa ta'ala day yëkkati ci téere bii di ko jaari bi saway mawla la woon lu tax ba tey ñu koy tudd mu ne woon le gouverneur Ikrima eh, eh, eh, mawla ibn Abbas lu tax ñu yëkkati leen borom xam-xamu alquran yooyu nit doon dundal seen jamono nekk ay Quraysh yi pur c'est rare nga dégg ci kuñ ciy tudd comme ñoom Tawus <laughs> ñu ñépp kaanoon min al mawali lu leen yëkkati alquran inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama billahi laqad sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp yàllaa leen yëkkati waaw <laughs> waaw foo ñoom min Ikrima waaw waaw ñoom ñëpp loolu leen yëkkati ñoom Taawus <laughs> loolu alquran la waaw Salim Mawla Abi Hudayfa lu ko yëkkati alquran bokk na ci nga xam ne temps yonent bay saa sax saxaaba yi wattoon alquran boo demee ci kutubul ahadith di ana ci saxaaba yi kat ak alquran kat moo ci mokkoon alquran bokk na ci ñu lay limal ñoo xam ne bariwuñu Salim Mawla Abi Hudayfa allah mawla ñu koy tudd ndax lan inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama waaw ndax borom bi dina yëkkati jaare ko ci téere bi ay noon ku la ci gën jàpp gin koo jox gët gin koo jox tempsum yitteem lu tuuti nga jox mu jox la léppam mu jox la lu bari loo xam ne yow par rapport ak yow mooy léppam parce que lennam loolu moo may accéder ci ay géejuru jeex te pourtant lenn la waaye qaliluhu la yuqalu lahu qalilu lu tuuti li yàlla dotti ci yow kenn du ko tuuti mu ko waaw waaw alquraan a ngoog alquraan a ngoog sëriñ ñi ñuy tudd nii sa Cheikh Ahmadul Xadim mi ñu doon tudd léegi lu tax mu ñu yëkkati wallahi ci yaa kitaabal karimi boobu moo tax xam na li tax muy wax loolu waaw anta habibi wa xalili wa kunta qablu tabibi wallahi waaw lu tax ñu yëkkati ko waaw li mu ne keroog mbàkke mbàkke bi di wax benn mbàkke mbàkke <laughs> hafizahullah mu ne du sëñ Tuubaa waajuru sëñ Tuubaa dégg nga fi léegi nii ay taalibe ñu naan ñoom ñooy ay taalibe déggoo ko Seex Seydil Haaji Maalik noonu la ko wax dégg nga moom waa juru du xamoon nañ ko est-ce que dégg nga léegi jamono ji ñu naan kii taalibe waajuru euh, Seydil Haaji Maalik non lu taxoon kon lu tax tey ñoom lañ naan ñii ñuy gis ñoo xam ne ñoom seeni taalibe lañ lu tax wala di askanoo ci ñoom lu tax parce que ñoom dañoo jàppoon ci diine jàppoon ci alquran lool te seen waajur yi ñoo leen ci yaroon a attention ah waaw bu tekkiwul ñoom ñoo leen suubat ci loolu sax waaye nag da ñoom ni ñu ko jàppe woon dafa gine spécial waaw ndax nag fadlullahi la ngëneelu yàlla la yu tiisi ma yesa moo koy jox ku ko neex waaye ci alquran lañ ñëwoon yow nag mënoo ñëw seen gannaaw ne seen sët nga ba pare te dañoo tudd yi ñoom Cheikh Ahmad Dem ñoom ñépp borom tafsir bi radiyallahu anil jami lu tax ñu koy tudd baax na buñ ko tuddee ñu ne tafsiru alquran bi allah alquran moo tax ñu nekk ay manaar ay faar en Afrique de l'Ouest mais partout dans le monde ñu nekk manaar dañoo ñëw ne seen sët nga bii mu boo ñoom di askanoo ci te fi ñu jaaroon bal branche bi nga toog te moo la yëkkati ba ci kaw bu garab bi moom ngay jël di siyee mooy di di xotti alquran guddeeg bëccëg waaw di foowe alquran ci say jëmalin say waxin say colkoog sa lépp foo génne yaa ngi rendi alquran ak teg alquran di def maa tey teg ko parce que Mbakke laa sant wala si sant wala dem laa sant wala caw laa sant yooyu yëpp waxi caaxaan la waaw da ngay képp waaw yonent may saa saaf xanaa gisuñ fa bi mu ne ku fi say jëf yu baax gaawewul ci lu baax saw askan du la fa jiite du la fa gaawe waaw wallahi Abu Lahab kaana min ashraf naasi nasaba Abu Lahab bokk na ci ñi gën mooy ñi gën ci nit ñi askan ndax askanu rasulillah la bokk wallahi waaw ibn abdul muttalib moom abu lahab fan la mujj suñu boroom ne tabbat yadaa abi lahab wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalata al-hatab fii jiidihaa hablun min masad allah waa Quraysh ñoo Abu Jahl ñi yor mais askan yonent bi la bokku maam Quraysh fu ñu mujjee kon nañ bàyyi caaxaan yooyu quoi waaw Seydina Nuux doomam ji fu mujjee wa naadaa Nuuhun ibnahu wa kaana fii ma'zal waaw alquran waxuñu ko ca suuratu Huud wanaadaa Nuuhu ibnahu keroog ba mbënd ma bi waa ji agsi wallahi suñu boroom nee na wanaadaa Nuuhu ibnahu man bi mi agsi gaal gi nekk ci kaw di daw te woowoon na ko lu jiitu ne ko duggal ci gaal gi mu naan eh, eh, dinaa dem laqatu fee hmm. sa aawi ilaa jabalin ya'simuni min al-maa' wallahi wa naadaa Nuuhun ibnahu wa kaana fii ma'zilin yaa bunayya irkab ma'anaa wa laa takun ma'al kaafiriin qaala sa'aawii ilaa jabalin ya'simunii minal maa' qaala laa 'aasima al-yawma min amrillaahi illaa man rahim Allahu akbar Seydina Nuuh keroog alayhi salaatu wa salaam yonent laa lay wax ab doom bi gaal gi di daw mënu mu gis doom bi pale di ko woo mu nekkoon ci benn fu fu benn nii jàpp ne foofu dina tax mu mucc ci ndox mi mu ne ko ay eh, sama doom gaay yi ànd ak ñun ci gaal gi tabul bokk di weddi yàlla way suuf jël bi way suuf jëf yi mu dinaa làqu dinaa dem ci montagne bi dina ma musal ci ndox mi mu ne ko bokk xanaa yëgoo li xew amul mucc tey amul kuy muccalaate tey min amrillahi ci ndoxam yàlla mii mu wàcce tey mbirum yàlla mii mu nar a mbugale képp ku wedd illaa man rahim kii mucc mooy ki mu yërëm te ki mu yërëm mooy ki ànd ak man ci biir gaal gi gëm ma tënk ci li ma nekk waaw wa haala baynahuma al mawju fa kaana min al min al mughraqin fi ñuy waxe noonu rek benn duus ñëw dox seen diggante fël doom ji tël mu wadd fële bokk ci nga xam ne ñoo alku keroog ñu lab kon nag <laughs> caaxaan baaxul inna allaha wallahi yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama borom bi day yëkkati ci téere bi ay ñaan wa yada'u bihi akharin léegi nag ñi nga xamante ne ñoom lay yëkkati mooy ñu ko gëm ko di doxee ak di ko nafa ana al wa ana an-nahar borom bi def leen as-saada ñooñ ñooy as ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy sang yi waaw lu ñu fal nit parce que diw nit nii la sant déedéet ci yoon déedéet ana moo gën a tëb takkook alquran jëfe alquran di di dundal alquran kooku kooku lañu war a teg ala ru'usina te mooy boroom xam-xam yi boo leen fi jëlee nag naan boo ñoom xamuñu affaire yi xamuñu kii boo nañ jël ay xawana yoo xamante ne voilà génn nañ Oxford génn nañ ñee nangam ñoo ñoo gën a kii voilà ils ont wa jox leen lépp ñun Sénégal xam nañ ci dara suñu réew mi bañ si jombee ba léegi kan lañ ko jox ay puuf yaa kese lañ am wóor na amuñu résultat bu baax waaw ñu ko góor góorlu sax day dem ba ca biir après ñëpp mere ko quoi bu ñu bëggee mu dox nañ ko jox ñoo xamante ne nii lañuy seet yàlla ci seen jëflante ñoo xam ne dañoo ragal yàlla yattaquuna rabbahum waaw du ñu jël nit parce que neexoo leen wala bokkook ñoom parti ñu tëj la wala takkal la ay affaire yoo xam ne ñoom ñoo ko manigancé ngir man laa denc non ndax dinañ xam ne in lam takun tara fa innahu yarak borom bi la moom moom ki nga nar ne fii te jox la pouvoir bi te da koy dindiwaat yow am na ko ko yoroon xam nga ko yaa ko gën a tay te xam nga ne dañ la ko roccuwaat sa loxo ci nii wala ci na dala koo jox nag li yëpp lu bëgg ngir mu seet la saytu la xool ndax da ngay jëf lu baax wala da ngay jëf lu bon kooku dina xam ne ah lii de ne moom ma koo def ndax nag yàllaa ngi may gis te am naa kersa bu may may dug teg ay manigance ngir yàq nit waaw mais fekk amuñu président yu mel noonu dañuy sonal suñu bopp inna allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwama borom bi na yëkkati jaara ko téere ay nit allah allah waaw humul moo tax fal ya ummukum aqra'ukum yeneen saa saa ba waxoon ñoom Seydina Maalik ibn al-Huwayrith si gisoon nañ ko fi keroog nee na bu ngeen dellu leen ci seen ñoñña bu ngeen delloo ne leen jiite ci yéen ki gën a jàng ci yéen ki gën a mokkal Alquraan gën a wattoog Alquraan allahu akbar koo koy nekk imaam waaw koo koy nekk imaam waaw koo koy nekk imaam borom bi day yëkkati ci Alquraan ay nit. waaye di muy yëkkatee ñi ko jàpp fonk ko jox ko seen lépp wa yada'u bihi aaxarin dina ci wàcc ñeneen mooy ñeneen ñi nga xam ne contraire loolu lañ def di ko sàggane waaw waaw di ko doyadal wala ñu jàpp ko marchandise waaw moo xam ne moom lañuy ñuy taxañe mattum àddina di ko jaare ci alquran di fooy alquran waaw ute ko def ko utu poñet utu utukaayu poñet du àddina di ko jaari ci alquran di góndi nit ñi di ko jaari ci alquran ngir làmb ñu làmb la ci seen poos jox la waaw walla iyaazu billaah borom bi ñoom da leen di wàcc wa yadahu bihi aaxariin te dina wàcc jaare ko ci alquran ñeneen moo tax huwa al moo laa doon wax nag bu dee sa maam wala sa baay daa jàppoon ci alquran ñoon ñoon ñi gën a triste ci kaw suuf ñoo waroon a ñekk ñu jiwén en tout cas seen xaal boo gën a triste même bu dee ñoom jàpp nañ ne ñu ci dara ñenn ñi xamul dara di leen ñee mooy koo xam ne baayam ak cellte lañ ko xame woon xam-xamu alquran xam-xamu sunna nekk ci yiw jàngale yaraate tegaate ci yiw nga ñëw toog place loolu ne ci yow wallahi ba nga ko defee la la yàlla wàcc yàlla wàcc la léegi nag ni muy def gis nga doomu ngoy gi ñu doon wax fee ñenn ñi naan doom wala doomu ndëri gis nga doomu ndëri moom ndëri ba nga xam ne mban la woon mais doom ji mu am doom joo xam ne jàng ut xam-xam alquran looloo ko ñor xaaral ba ci kanam de seet doomu ndëri ak doomu cheikh nga seet ñoom ñaar kan moo man la yàlla yëkkati waaw ñu xaar wallahi doomu ndëri la yàlla yëkkati parce moo jàpp ci alquran waaw ndax wa'tasimu bi hablillahi jami'a yow nga bakku jàppoo ci doomu ndëri ak lu bàyyi def fii yoonam ci lu bàyyi def teew na ummatun qad lañu borom bi wax lili aw aw lañu woo xam ne romb nañ man damay ñëw ci kanamu yàlla a naan ma hey kaay fii ma ñëw yow sa baay li mu nee woon jaaduwul kon yow mii lu ciy sama yoon <laughs> bu dee sama baay li mu nee woon du noonu man lu ciy sama yoon man la yàllay teg daal mukk tilka ummatun qad xalat loolu aw xeet la woo xam ne jàlloon nañ laha ma kasabat ñoom lañ yàlla lañ doon fàggu ci lu baax ak naka waaye wa alayha ma kasabat lam doon fàggu ci safaan ci kawam lay këpp amma kaanu ya'malun kenn du leen laaj yéen ñii ñoom lañ doon jëf non seulement ñoom waaye ñoom kenn du leen laaj yéen ñii li ñu doon jëf yéex na loolu jeexul yoon kon bu ñu kenn fontoo waaw euh, ñu naan waaw ñii nga dégg waxu juxa ñi gëna wiir ngay dégg ñuy wax lool waaw Sénégal waaw kii daaya kii aa xamul waaw Serigne Dew kii ba baayam di di xettali nit ñi ana woon baayam moom wala yow waxoo fi dara yow yow yaa yow mees yow yaa ñàkk a xam yaa riir après na bàyyam xettali waa Sénégal yëpp léegi après day tax moom bu ñëw di def ay conneries di def lu ko neex léegi doomu nañu xettali wala ña doon caaxaan ñoom ñu nekk ci yiw jox alxuraan ñu bëgg leen a sànni fee parce que kii rek daaw mooy bàyyamay jiw waaye yow du ngeen bàyyi seen caaxaan yi loolu mooy la. yàlla amul doom amul ndey amul amul amul bàjjen amul amul copain déedéet seen yii ni ngeen di wax amul benn lien ni daayu kii tontooy kii ta kii amul qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kookoy yàlla boo bëggee am ci moom buum ji mu ne waa tasimu waaw borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko misaal ne alquran mooy hablullahil mamdud bayna as-samaa'i wal ard alquran mooy buubu yàlla gi nga xam ne moom la yoor benn cat bi yàlla ko téye beneen bi mu yor ko ci jaam ne nag wa'tasimu bi hablillah aywa mooy leen leen lépp digal la faata ci téere bi yàlla bi mooy hablullah mooy buubu yàlla al mooy al urwatul wusqa lam fisaama laha du dog mukk waaye boo ko fi bàyyee waaw loolu mooy al waasil waaw man tawassala bi waasilin wasal képp koo xam ne jokkaloon a jàpp ci loo xam ne lu lay jëmee lu lay jokkale la ba ca fa nga jëm ci yàlla muy alquran di nga àgg insha allah waaye boo ko fi bàyyee jëm yoo xam ne dafa dog wallahi day dog da ngay wadd xawweeku ngay def ñoo ñoo gën a <laughs> waaw nga xam ne ay coquille vide lañu seen baay ñépp naw ko seen maam ñépp naw ko fu ko nit ñi tudde di wax ci moom lu baax yow nga nekk doomam wala sëtam waaw def fi lu ne wàññ nekk koo xam ne amul dara yàq kese nga xam ne ñoom wel ay wel ci gunu ganaaraw leen tane yàq rek ci fu ñu ubbee seen lan tojaage la wax ba pare ñuy mbaal ay nit yoo xam ne ñu leen di xoole seen maam ah ñoo ko sañ boo demee nangam nangam waxoon naa la waxi caaxaan la kenn sañu ko fi waxi caaxaan la de ab caaxaankat kese la léegi nag ñooñ la yàlla yàlla di leen di wàcc wa yar wa yada'u bi aaxari ñooñu wàlla wàcc leen léegi ñu mu yëkkati nag yarfa'u bi hadal eh, kitaabi aqwaama ñu leen di mere nag waaw di yónni seen taalibe yi ngir ñu leen di dal buñ mënee faat leen wala di leen tëkk wala di toj seen kër yi ñu koy def mais sawaay yonent yi dañ doon toj seen kër yi non <laughs> yonent bi ay saa mi nga xam ne moom moom mooy gën ji mindeef mais Makka ba mu fay ñëwaat amu fa kër biñ ko laajee keroog bi muy ubbi Makka ñu ne ko waaw fatxu Makka waaye yonent saa salaam mais wu demee Makka fooy dal. fa ban kër ngay nekk mu ne mais waxal yad'una aqil min rabaa mais aqil dañoo bàyyil dara parce que moo yoroon dono la te aqil jaay na ko maam Seydina Ali lu jugi nekk na jullit mais jaay na mbiri moom moo amatul Makka dara rasulu rabbil alamin di ñëw Makka amu fa dara <laughs> al makki al abtahi rabbi alayhi salatu wassalam loolu daa garab dem tëj këru nit ñi saxaaba yi ku mësoon a génn sa kër keroog di gàddaay gaay titre foncier sa kër sa gannaaw nga ñàkk lépp amuñu dara alladina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim leen a génn ci seen kër yi seen alal yi waaw nga ñëw di tëkkoo waa ji nañ lii loolu day wane ne walla nangam mu nii ma ne dara loolu lépp yàllaa leen ci jay sanastadrijuhum min haythu laa ya'lamun moo laay ragal moo dal seen kaw dinaa leen jay ba foo xam ne xamuñu wa umli lahum ma leen di ndàngu inna kaydi ba mu naan leen téef dinañ xam ne sama njàpp gu dëgër la waaw nañu bàyyi fo laa wax ñi nga xam ne ñooy ahlul qur'an humu saadaat ñoo ñooy sang yi ku dul borom alqur'an nag doo sang ak noo mën a sang ak ku lu mën a jur doo sang doo sang de doomu mandkat bi doomu jaaykatu boppam bi bés bu juddoo nekk ci alxuraan jàpp ci moo gën doomu shérif bi nga xamante ne nii day doy dal alxuraan fuuf fuuf bokkuñu bokkuñu te rasuulu rabbil alamin a ko inna allaha yarfa'u day yëkkati yàlla day yëkkati ci téere bi ay nit di ci wàcce ay kon nag xam nañ suñu ascenseur li ñuy yóbbu ci kaw ak li nga xam ne moo ñuy yóbbu ci kaw mooy alquran waaw kon nag mu ngi noonu wax ji jaratu ko waaw huwal mizaanu la Maodo wax alay <laughs> radiyallahu anhu moom la de mooy balance bi coow bi daa koo jarul waaw yow defal rek waaw alquran a ngi ñu méngale say wax say jëf ak say yooyu ak sa sa sa sa ak moom boo dëppook moom mooy scanner bu mag bi alhamdulillah kii saaxibul quraan ahlullahi ngoog boo dëppoowul ak moom nag ak ku la mën di jur ay bu sell ak ma ne dara te fii kenn raw fi kenn amul kenn ku juddu raw nit amul loolu amul sinon borom bi dafa maandu borom bi dafa maandu ñun ñëpp pied de même pied d'égalité même mbir yi lañu jox te doomu sëriñ bi xoolal borom bi da koo yombalal yombal yoo xam ne moom mooy mbir mi ci moom la waroon a gën a yomb maw nga ñëw loolu lépp nga sàggane ko waaw sa bàyyi ni meloon sell baax bind basi def lu ne alxuraan jàpp ci yow boo ñëwoon da nga doon ñëw rek bañ ci biir nga ñëw dëdd loolu malgré environnement boobu nga ne ko fi dégg nekk ci caaxaan ba pare kële nag nekk ci environnement bu boo xam ne contraire bi la boo xam ne naan ci xel yi ne xam ji saa yi fi juddoon na ñàng de gars yi musique kese lañ xam duur rëkk dël caaxaan ay euh, poon fii muqi waaw carte dam yi nangam malgré tout ça mu jóge fa nekk imam ci alquran nekk loolu léegi nga bëgg parce que yow fële nga juddoo rek léegi yaay féete kaw waaji mukk déedéet loolu amul loolu amul kon nag ah gëneelu alquran rëy na waaw boo bëggee nekk sang fa alayka bil qur'aan waaw lillaahi nag ngir kon nag ci noonu lañ yem noonu xadiis bi ci tegu dañ koy wax kese partie gisoon nañ ko al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadiis 997 mu ne wa an ibni Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu laa xasada illaa fi ithnatayn rajulun aataahu allahu alqur'aana fa huwa yaquumu bihi aanaa allayli wa aanaa annahaar wa rajulun aataahu allahu maalan fa huwa yunfiquhu aanaa allayli wa aanaa annahaar muttafaqun alayhi al-aana as-Saa'id kon mu ne wa an amul ñeetaane amul ñeewaate waaw illaa fitnatayni lu dul ci ñaari mbir rajulun góor goo xam ne wax na na amul mafhum nga naan jigéen bokkut yi bu yéen góor a ci yam nit rajulun góor goo xam ne wala nit koo xam ne ataahu llahu alquran yàlla da koo jox xam-xamu alquran ak alquran fa huwa yaqumu bihi mu mokkal ko takk ko di ko taxawi ana al layli mu ne al ana asaan mooy jamono yi mooy waxtu waxtu guddi wi bëccëg gi bu bu bu guddi gee mu mu ciy taxaw benn partie pas guddi gi yëpp am lenn ci guddi gi lu muy utal ngir di ko taxaw di la aka tamit di toog di jàng di duruus alquran ah, di da nangam wa jamono yi bëccëg gi nag mu doxe alquran ci ak dundam waaye fu mu nekk mën a jàng mu jàng waaye surtout li alquran di digle ak li muy tere muy la làmboo digle yi tey sori tere bi a rajulun koo ngeen oo ko jar naa ñee wa rajulun ak beneen waaye boo xam ne ataahu llahu maalan borom bi da koo jox alal fa huwa moom alal ju dagat yunfiquhu mu koy dagat mu koy dépenser di ko dugal ci yoon yu baax yi ana al layli waxtu guddi yi wa ana an yu bëccëg yi bu guddee ah waaw muy dimbali nit ñi te kenn du yëg waaw joxe dépasse nit ñu bari ci guddi gi waaw ñoo xam ne yii dañaan ba ñuy ba ba timis gi dugg seen bopp tëju na leer na leen yoruñu ñaari salaamaaleykum ñu ngi nii guddi julli nañ gee war a tëdd te bu ñu xëyee ba madame ni jaay ana dépasse bi <laughs> loolu rek mën naa tax waa ji crise cardiaque waaw waa ji SMS ko ndànk ci guddi gi ne ko dama laa bëggoon gis mu génn ndànk fekk ñëpp di nelaw suuf sedd waaw mu ñëw daje moom fu kenn bul gis waaw mu jël ab enveloppe daal di koy jox aw waa bi mu demee bi mu ko ubbee gis ci cent mille francs CFA da waay jow sujjóot gi sant yàlla ñaanal waay dillee ci ñaan ngoogu yàlla da koy nangu <laughs> waaw waaw koo xam day dépenser alalam waxtu yu guddi yi wa ana annaar ak waxtu yu bëccëg yi waaw di dépenser ci guddi ci bëccëg yi guddi yi ngir yàlla waaw naa alayhi mu ne xadiis bii daal imaam kii da jarañee ah mooy bokk na ñi gën a jarañee mooy ñaar ñi al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo kanta ana loolu wax na ko sànk xadiis bii nag lu tax duñ ci taxaw mooy ñëwoon na xadiis cinq cent soixante-douze ci chapitre 64 baabu fadlil ghaniy shakir wa huwa man akhadha al min wajhihi wa sarafahu fi wujuhi al biha foofu lañ ko gisoon ah eh, fekk mu tegoon ci xadis bu njëkk 571 bu Seydina Abdallah ibn Mas'ud après mu teg ci bu Seydina Ibn Umar bi kon wala gisoon nañ ko foofu wallahu ta'ala léegi lëkkaaleem xanaa kese ak bunt bi mooy baabu fadli qira'atil qur'an gëneelu ki nga xam ne mooy jàng alxuraan mooy yonent saa sam bi muy di bi muy tudd ñaar ñi gine jarañee ki mu njëkk a tudd mooy rajulun ataahu llahu alxuraan waaw ki nga xam ne góor goo xam ne nit koo xam ne yàlla da koo jox xam-xamu alxuraan jox ko alxuraan mu wattu ko man man waaye du alxuraanu spéculation ak di góorndéeg yooyu non fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an mu koy taxawee waaw moo taxoon xadiis yi jàlloon am solo hadis 592 bu Seydina an-Nawwas ibn Sam'an waaw yeneen saa sax naan yuttaa yawmal qiyaamati bil qur'aani wa ahlihi alladhiina kaanu ya'maluuna bihi fi dunya dañuy teewal alquran yawmal qiyaama ak ñoñam ñi nga xam ne ñoo ko doon jëfe ci àddina kon ñooñu ñooy yaqumu bihi ana al-layli wan-nahaar ki ñu jëwal njëkk ñee ki ñu njëkk tudd mooy ki nga xam ne alquran la yor kon nag loolu doy na gëneelu fadlu qiraatil